baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala annabi yaa ayyuha alladina aamanuu salluu calayhi wa sallimuu tasliima ndaw laay bu rëy inna allaha boroom bi na dëgg-dëgg boroom bi tabaaraka wa tacaala wa malaa'ikatahu ak malaakaam yi alayhimu salaatu wassalaam yusalluuna ala nabi ñooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag yaa ayyuhal aamanu ee eh, yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal sallu alayhi na ngeen julli ci moom moom male alayhi salaatu wassalaam wasallimu tasliimaa te na ngeen di sëlmal loolu moo tax ñu naan sallallahu alayhi wa sallam waaw wasallimu te ne ngi sëlmal taslima ak sëlmal de kon nag yonent bi benn lii mooy benn jaamu yàlla boo xam ne borom bi dane man dama koo def ak sama malaaka yi ne yéen def leen lii amul amul beneen jaamu yàlla loolu moo tax salaatu ala nabi dafa rëy wallahi dafa rëy non doy na waar waaye nag fii nekkuñu ci bërëbu yaatal suñu boroom kon wax ne inna alladi sallallahu alayhi wa sallam mu ne inna dëgg-dëgg gaa yi nga xamante ne nii yuuduuna allah ñooy lor yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci seeni kàddu waaye ci seeni clavier ak seeni bic ak seeni magasin yi ñuy bind seeni articles yu ñuy bind di ci lor yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax ci moom lu dul noonu ti ak ci njabootam ak ci saxaabaam yi ndax ku laal saxaabaam yi moom nga laal kon nag wa rasulahu di lor borom bi nga xam ne moo fi indi diine ji ngay ngay xas l'islam ci say bind ak yooyu nekk ci plateau télé yi di xas l'islam naan lii c'est barbare ku mel noonu wa rasulahu di di lor yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñooñu na leen leer ne laanahumullah borom bi tabaaraka wa ta'aala na leen fi dunya fii ci àddina wal aaxira ak alaaxira balaa laaxiraa ñëw wa a'adda lahum te préparé na leen waajal na leen lahum ñeel leen adaaban mbugal muhiinan boo xam ne dina leen doya dal de walladiina gaa ak gaa yi nga xamante ne nii yuuzuuna al mu'miniina gis nga mu ngi nii ñi nga xam ne ñooy lor ci seeni wax seeni lépp almu'minina way ngëm yàlla yi wal mu'minaati ak way ngëm yàlla yu góor yi ak way ngëm yàlla yu jigéen yi bi xayri maktasabu loo xam ne ñoom fàgguwuñu ko de amul dara luñ def loo xam ne daan da cee war wala boroom bi ne teg leen leen lii wala tanzir wala yu mel noonu nga xam ne pen borom bi tegu ci daan waaye waxoon na xoolal juge bi mu xool lu ko neex mu teg leen ci loo xam ne day tax ñeneen ñi duñu ko def du lool mooy ñoo xam ne dañuy lor way ngëm yàlla yu góor yi jigéen ci tooñ kese lañ leen di lore mu ne faqad tamalu gaa yoo yële de daal dina ñuy ngar dajjoo yenu nañu buhtaanan li nga xamante ni mooy <coughs> mooy ak njombe goo xamante ne nii gu garaaw a garaaw la wa isman ak li nga xamante ne mooy bakkaar boo xamante ne nii mu biina goo xam ne gu leer leer la kon nag affaire baa ngoongu lu garaaw loolu la lu garaaw garaaw la di lor li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy jullit ñi woy ngëm yàlla yi loolu garaaw lañ de mooy ne buhtaanan gis nga lool ñu def ak kàcc la mooy ne teguwul ci yoon ku leen gis foog ne ñu ngi ko teg ci yoon ci duma jiñ leen di duma parce que ñoo am pouvoir parce que loolu ndeke teguwuñ fen buhtaanan ñooñu ñoo yenu ak buhtaan ak njombe ak kàcc gu leer bu leen gis foog nañu ñu ngi ci dëgg taru loolu de ways man ak bàkkaar mu bii naa goo xamante ne nii gu leer la de mu ne yaa ayyuhan nabiyyu eh yow yonent qul waxal li azwaajika waxal sa soxna yi radiyallahu anhunna wa banaatika ak sa sox ak sa ñi sa doom yu jigéen yi wa nisaa'il mu'miniin ak wu jigéenu way ñoom yàlla yépp yut nii na ñuy ñuy ñuy sadd di wàcce alayhin na ci seen seen seen bu jógee ci seen bopp yi ñuy wàcc ci seen dënn yi min jalaa bii bihin na ci seen yére yi nga xam ne moom lañuy sol teg ko ci kaw mooy ginnaaw bu sol lu jot nañ koy wàcc lii mooy aay yi nga xam ne day leeral muuraay ni muy nekke daalika loolu adnaa mooy li gën a lu gën a tuuti li gën a wàcc an yu'raf nañu daal di leen xam falaa day na bu ko defee kenn du leen lor wa kaana allahu te borom bi nekkoon na te du dañ di nekk ghafuuran aji jéggalaa koon rahiman aji yërëmaa koon moo tax ku naan muuraay nekkul ci alquran kooku waxu la lu am mu ngi fii leer naññ ci lii ak xaayatul xijaab biñ gisoon léegi loolu leer biñ gisoon ci jataay bee weesu mu leer nañ nga naan ay aaday naar la loolu fan la nekk aaday naar te aaya yi bi mu wàccee jigéenu jullit ñi fañ nekkoon ñu jàngal leen laaya yi ñenn ñi dañ ne duñu bouger ngir yónni seen doom ñu util leen loo xam ne moom la ñuy teg seen bopp ngir mën a génn ngir mën a jóge fañ nekkoon yow nga bëgg a toog ne aaday naar la bu doon aaday naar loolu dina xew moo tax nit ñi wax lool war nañoo am kersa quoi waaw war nañoo woon vraiment am kersa di wax wax yoo xam ne yu demewul noonu yu sutantee noon ci biir mbooloo yi waaye da di nag kenn ñemewu leen a wax dara ñuy wax rek foog na ñoo ci nekk waaye kooku moo ci biri moo sew moo tuuti te moo mën a wax loo xamante ne moo nekk ca gannaaw dëgg bu nee na loolu amul ci alquran te mu nekk nii leer nañ mu ne la in lam yantahi lii nag gënoon nañ ko leeral bi ñuy gis suuratul ahzab bañ la waxoon mat na eh, fukki at wala lu ko jege loolu mu ne kon la in lam tan yantahi bu gis nga la in lam yantahi gis nga bu arrêté wul al munaafiquuna naafiqi ha gis nga bu ñu arrêté wul walladina fi qulubihim maradun ak gaa yi nga xam ne seen xol yi ak feebara ci ne wal murjifuuna fil madina ak ñi nga xam ne ñooy nekk di ringi ringee jullit ñi di leen tiital di leen indi des mauvaises nouvelles yàkkamti nañ dara xew lu baaxul ci jullit ñi bañ yëkkati ko tasaare ko suñu borom ne gis nga ñooñu te nekk Medina di ko def buñ demee ci xare laata daray xew ñu naan hii gaa yi gañe nañ leen yoo Abu Sufyan tay ray na waa Xaybar tiital julli ñi ñoo mel noonu la nugriyannaka bihim gis nga bu ñu arrêté wul dinaa la sëmbërtal ci seen kaw nga daal di leen nga daal di leen euh, mbugal fumma ginnaaw gi laa yu jaawiruunaka dootuñ dëkkaale jaw fii Medina fii haa ci biir Medina illaa qalila lu dul lu néew de mal'uniina ñu nekk ñoo xamante ni nii ñu ñuy rëbb lañ aynama tuqifu fu ñu leen man a trouver rek uxidu te des na leen fay jàpp wa qutilu taqtila ñu daal di leen faat na mu gën a faat gu metti loolu mooy seen atte loolu mooy atte bi borom bi teg ne sunnatallahi mooy tëralunu yàlla fil ladina xalaw ci ñi nga xam ne ñoo jiitu woon min qablu ci jiitu ya woon ci yonent ya ak ña nga xamante ne nii mooy yonent yi fi jiitu woon ña nekkoon ca seenoo xeet nekk ay naafiq ak tamit di yàq seen deru yonent yoo yële atte bii mooy li nga xam ne moo doon daw ñoom de walan tajida da doo fekk li sunnatillaahi tëlalinu yàlla wi mu teg tabdila loo xam ne moo ñëw di ko soppi mu ne yasalu ko dina la laaj annaasu nit ñaani saati ci bés pénc naan la moo saakañ la xul waxal innamaa dëgg-dëgg ilmuwaa xam-xamam dëgg-dëgg indallaahi mu nga fa boor yàlla wamaa yudrika lan moo la xamal la la saata naka ne mooy saa boobale takuunu lay nekk xariba lu jege mooy yonent bi alayhi salaatu salaam est ce que xamul ne saa kañ lay am ndax jege naam jegewul xam na ko koy mooy ne moom ci boppam wax nañu saabu buy ñëw nan la amaaraatu saa kañ lay xew moo tax hadith naa Jibril bi lu leer la wax hadis bu jara bàyyi xel la mooy bi bi mu ñëwee di laaj naan lan mooy lislaam lan mooy ihsaan lan mooy iman lan mooy lislaam lan mooy wommatu lan mooy ngëm yàlla lan mooy rafetal yonent bi saa saam ko mu ne ko mata mu ne ko lan mooy mata saa mu ne ko kañ la saa di xew mu ne yawmal qiyaam mu ne ko ki ñu koy laaj ginu koo xam ki koy laaj waxu ko xaw ma ko de dane ko ki ñu koy ki koy laaj ginu ki ñu koy laaj mooy man mi ngi koy laaj yow. ginoo ginuma koo xam yow mi koy laaj moo te Seydina Jibril la woon saxaaba yi xamuñu woon ne moom la parce que dafa ñëw nekk benn nit sol yëre bu weex tal ñëw ñu xool mais mu jaaxal leen parce que kii mais nan la fi ñëwee nii nekk mel ni benn kaw kaw bu ñëw waaye gisuñu ci yaram bi mu poussière yére yi poussière te loolu ku war a jóge fu sori kii xamuñu ko ci dëkk bi kenn xamu ko fi ndëg dëkk fi waaw nan la mën a ñëwee yére yi weex tàll te bu war a xuus bi euh, àll bi daal di ñëw léegi nag bi mu demee la leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen Seydina Omar est-ce xam nga ko mu ne kii fi newoon sànk mu ne ko yàlla ak yonentam boo xam mu ne ko kooku Seydina Jibril la alayhi salaam dafa ñëwoon ngir jàngal leen xamal leen seen diine mooy maraati bu diin yi nga xam ne mooy état bu diine ji mooy martaba yi yi nga xamante ne degré diine ji loolu la ñëwoon di leen jàngal gis nga xadiis boobu dane ko mal mas'uulu u bi a'lam bi bi ak mal mal mas'uulu anhu bi a'lama minha min as-sa'il wala lu mel noonu mu ne ko ki nga koy laaj ginu koo xam ki nga koy laaj ginu koo xam ki koy laaj loolu la wax waaye yonente bi alayhi salaatu salaam sayyidina Hudayfa radiyallahu anhu ibnu al-Yamaani nee nañ yonente bi alayhi salaatu salaam nettali nañu liy xew fii ba yawmal qiyaam jàpp na ko ku ko jàpp mais fàtte na ko ku ko fàtte loolu la sayyidina Hudayfa ibnu al-Yamaani radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa